masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi tasawwuf arkaanuhu na'rifu minhaa sab'a sultan wa juu'an wa ijtinaabal bid'a wa tawbatan wa saharan wa 'uzlan thumma istiqaamatan fa ni'mat khaslan wasaada shaykhuna alyadaali thamina taqwalilaahi zahiran wa batina kon ñu ngi woon ba léegi ci arkaanu tasawufi pilier wu kenooy ah yi nga xam ne ñoo soutenir ñoo téye bu doon mën nañ koo gam-gam lee mba néegub tasawuf la ko téye mbaar ma ah di di di noppi te loolu am na sax luñ ci gisaaloon bii weesu ci xadiis Seydina Sufyaan ibn Abdillah Saqafi radiyallahu anhu ah, noppi ci lu amul njariñ wajuan di nangu xiif te bañ foo nekk rek yaa ngi yaa ngi déguster kese waaw fooñ la fekk yaa ngi grignoter lekk rek wajtinaabal bid'a ak teet mooy tanu ko bid'a ak di tuub wa tawbatan wa saharan guddi gi nga am ay yoo xam ne ay waxtu walla ay jamono yoo xam ne danga koy wéet ak sa borom tabaaraka wa taala wa uzla nangoo beru lépp lu yées waaye dag di beru sax di xalaat ci sa mbiru borom waaye di beru di mën a def yenn azkaar yi yenn salawaat yi ak yi nga xam ne moom ngay def yenn jaamu yàlla yi summa istiqaamatan bi ci mujjoon moo doon coow wooralu ah, istiqaama te loolu moom lañ mujjoon gis bii weesu kon yëf yaa ngoom ci kaw noonu kon ci la yooyu mate sëriñ bi radiyallahu taala anhu après bi mu waxee lii nag kon juróom yi mu la waxoon ne la juróom ñaara ngoog kon jeex na ah léegi nag mu teg ci ne mu ne fa ni'mat est-ce que fa ni'mat ak a baax xas la yi lay jikko waay waay ku jikkoo woon nii moo tax ci kanam dina ñëw buy wax naan ñenn ñi gaa yi nga xam ne dañuy bañ tasawuf di dugg waa tasawuf di leen dal dina ci ñëw <laughs> kër waa ñu mel nii lan lañ ciy bañ ku mel nii lii nga xam ne lii mooy mooy xawaay yi yii mooy kenooy sax tasawuf lan la ñuy bañ ci lii ku ci ñu lay bañ aka waaw di la di la di tuutal ka di dal ñenn ñi sax buñ la mënee ñenn ñi àgg nañ ci dañuy fekk ñoo xam ne ci yoonu tasawuf lañ nekk ñu daal di leen faat ci biir jàkk rey leen ñoom ñëpp. waaw xew na fi Nigéria bu yàggul radiyallahu yàlla na borom bi yërëm ñoo ñoo ñoo ñañu faat noo na leen te ña ko def yàlla na borom bi gindi leen waaw mu ëpp solo ndax bu leen gindee ñu bari mën nañoo gindeeku ñu fekk leen ci jàkk daal di leen éliminer waaw ndax lan ñoom nee na ñii waa biddaa lañu waaw ay biddaa la ñuy def yu bon kon nag jar nañoo seen damuhum halal seen seen deret xaraam xalaal na dagan naa tuur wal iyaadu billah kon mu ne waaye fa ni'mat ëskay fa ni'mat ak a baax xas la yi lay jikko bi mu la xalee juróom-ñaar yi mu ne wa zaada shaykhuna li yadaali thamina taqwa li ilaahi zahiran wa batina mu ne wa zaada yokku na nag ah shaykhuna al-Yadani di suñu sëriñ ba al-Yadani waxoon nañ la waxoon nañ la du Ahmad de Muhammad waaw Muhammad la tudd waxoon naa la nag lu tax kon jarul ma yi taxawaat ah Muhammad ibn al-Mukhtar ibn Sa'id Sa'id ah ad-Daymani al-Yadali Muhammad ibn al-Mukhtar Muhammad voilà al-Mukhtar Mukhtar Muhammad boobu lañ naan Sa'id ad-Daymaani di al-Yadaali moom moom nag ci xaatimatun fi tasawuf fa la wax nii sëriñ bi di wax foofu la nekk ku ko bëgg a yër moom daf cee yokku ne juróom-ñetteel sax beneen am na leneen beneen juróom-ñetteelu ponk ci juróom-ñaar yi mulim mooy taqwal ilaahi ragal borom bi tabaaraka wa taala zaahiran ci lu feeñ wa baatinan ak ci lu nëbb waaw lii la ci al imaam al-Yadaali yokk radiyallahu anhu gis nga définition yi nag boo demee ci waa ahlu tasawuf kan moo ko doon wax euh, non imaam ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala am na ku ko doon wax naan définition tasawuf ak yooyu mooy li mu làmbook yooyu ku nekk daanaka selon li la yàlla fa nga toll noonu nga ko définir waaw ku nekk rek fa nga toll noonu nga ko définir moo tax mu bari ay définition da ngay dem kii dégg kii ne la lii mooy tasawuf kii ne la lii la kii mais lépp daanaka day tourner ci autour de même chose mais lii nga xam ne moom la ca imaam al-Yadaali yokk nii loolu sax mooy lépp mooy li fi jàll lépp lim ci yokk nii moo yo moo ëmb yëlee yële yi ci kaw yi ci kaw moo tax suñu borom yow mal qiyaam mu ne ñoom ñooy sobi du gisoon nañ ko fi taaye bés bi ñuy gis bi sëriñ bi naan bés bi nga xam ne ci lañuy ñuy gàll li nga xamante ne nii mooy siraat fawqan naari bés bi nga xam ne ci lañuy jël siraat daal di koy dóor wa qiila in xadara wa qiila in xadara yawmul baari wa duriba siraatu fawqan naari wa kaabadal waral jawaawal ghumma naadaa munaadin ayna ahlul xidma ba ñuy gisoon waxoon nañ affaire bi ñuy bëgg a wax mooy taqwallah mooy lépp moo tax ñoom kese sauvé suñu borom nee na wanu na jël ladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jithiya bu keroogee yowal xiyam gaa yi jaar siraat bi tiim jahannama mën a yëngatu ni ka sewe ni sew karaw gën mën a yëngatu jaan gu ñu jam ñépp ba fay jaar ndax suñu borom nee na kaana ala rabbika hatman maqdiya waaw suñu moo ko dogal ne liñ lay kenn koo xam ne di nga dem aljana lu lu di nga fa jaar kenn mënu ci tus waaw léegi nag siraat googee suñu borom nee na ñan ñooy subi wanu naj ji dinañu suwe def ñu mucc alladina taxaw ñu ragal yàlla moo tax koor ga mu ne koor ga ba waxee koor ga ba pare dane la'allakum tattaqun ngir ngeen am ragal yàlla lu bari ci alxuraan loolu lay wax kon loolu mooy lépp waaw waaw loolu mooy lépp at taqwa ragal yàlla loolu mooy la ragal yàlla mooy la mooy tandiku di di di lamboo ndigal yi tey sore tere yi ci biir ak ci biti comme li mu wax nii zahiran wa batina ci loo xam ne nag yow udoo ci sax ay ay yow da ngay dépasser naan man aradat yi ngay ngay lépp xayri yey lu yàlla yow soxla woo léegi nag aljana yee ñaan daa fekk yàlla mii sa borom moo bëgg wax ñu sañu ci alquran ak sunna yonent waaye sax saam ñuy ñaan yonent ñu koy ñaan aljana ñu def ko jaamu yàlla ci ñaan liñ koy ñaan mais bu ñu ko xañoon sax du tee ñu jaamu ko loolu la moo tax lii mu dugal nii taqwal ilaahi zahiran wa batina ëmb na lépp boo gisee introduction ba ñuy tàmbale maa nga ko doon wax ne la tasawuf jàkkal mooy nekk ci ndigal yi tere yi te yàlla képp tax ut ci ngërëmu yàlla kese waaw yow nga gërëm ak nga ñàkk gërëm amul solo li am solo mooy est-ce que li may def lii nga xam ne moom laay làmboo ci ndigal na ma koy defee borom bi gërëm na ko noonu li may bàyyi di ko teet ci yoo xam ne da koo te est-ce que am naa ci ngërëmu yàlla wala déet bu ma ko ci amee ngërëm yàlla gërëm na doy na ma sëkk seetu ma ci leneen waaw moo tax lii mu dolli ku mel ni Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom borom Jawahirul Maani euh, loolu la ko laaj bi mu ko laajee tasawuf lii la ko wax mooy que ne mooy euh, taqwal euh, imtisaalul awaamir wajtinaabul nawaahi zaahiran wa baatinan min haythu tardaa laa min haythu min haythu tardaa laa min min haythu tardaa laa lan la ko waxee. yow nga nga gërëm voilà mu ne mooy euh, nu mu tudd euh, di di làmboo di takkoo al awaamir ndigalu borom bi tabaaraka wa taala bi alayhi wassalaam tasawuf loolu fi ñëwee ah, moo taxoon saaga ma ma tout le bi xam naa ne sa waay yow da yow da ngay répété quoi ma ne la dinaa répété foog mu boy ci nopp yi mooy tariqatu qur'ani wa sunna mooy yoonu alquran ak sunna waaw loolu la mu ne mooy di làmboo di takkoog ndigalu yàlla yi tey sori terey borom bi tabaaraka wa taala waaw zahiran wa batina mooy ci lu feeñ ak lu nëbbu ragal yàlla ci biti ak ci biir sellal nga mu war ak ci biti ni ñu koy defe ci wàllu fiq nga xam ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defe fexe la ci yàllay xaar muy sellal ngo lépp lu dul moom nga dëgg mujj mu set wecc lépp lu dul yàlla ci biir ak ci biti ci jamono joo xam ne moom borom bi day gërëm laa min haythu yow an tarda min haythu yarda laa yow an tarda ci jamono joo xam ne mooy la ngay def yépp ngir borom bi gërëm la am gërëmam nekkul yow bi ngay am su waaye sa ngërëm moom taxul ñu wax waaw mooy bul topp sa bakkan ndax bu boobaa sa bakkan nga topp toppoo yàlla kon loolu mooy tasawuf mu ngi noonu jeex kon sëriñ bi nag bi mu paree ci lii léegi nag ci lay ñëwee nag di wax uns la di ko leeral nan la ñuy beroo ndax siinoo rek diw tub di beru nit ñi te iblisa ko ndax wallahu taala a'lam